waan abi Sa'labata al-Xushani Jurthum ibn Naashir radiyallahu anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna Allaha ta'aala farada faraa'ida falaa tudayyi'uuhaa wa hadda huduudan falaa ta'taduuhaa wa harrama ashya'a fala tantahikuha wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyaanin fala tabhathuu anhaa hadiisun hasan rawaahu ad-Daaraqutniyyu rahimahullahu ta'aalaa wa ghayruhu kon al-imaamul haafiz an-Nawawiyyu rahimahullah mu dikkal ñu ci beneen xadiis suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ñu ngi woon chapitre trois cent soixante-dix ba léegi di baabul mansuuraati wal mulah xadiis bi nga xam ne moom lañ mujj woon a gis moo doon xadiis bi nga xam ne mille huit cent trente et un mu noon waan jaabir radiyallahu anhu annahu qaal kaana jid'un yaqumu ilayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaani fi al-xutbati falammaa wudi'a al-minbaru sami'naa lil-jid'i mithla sawti al-'ishaar walillahi alhamdu wal minna tey nuñ ko waxe woon war a jël xadis boo xam ne mu ngi ci arbaina yi an-Nawawiya ah imaamu Nawawi mi bind Riyaad bi indi na ko foofee bokk na ci quarante-deux xadis yi mu indi muy xadis bu rëy muy xadis mille huit cent trente-deux mu ne wa an Abi Sa'laba mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abu Sa'laba al-Xushani radiyallahu anhu mu ne nu mu tuddoon Jurthum ibn Nashir moom dane jur suum la tuddoon bunu naashirin ne waaye waxoon naa la lool wuute la dañ cee wuute lu bari ah. waaw waaye mooy li gën a siiw jur suum ibn naashir radiyallahu anhu an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne lan la wax an rasulillahi kon saa nee na inna allaha mu ne yonent bi alay saa saam nee na inna allaha gis nga borom bi tabaraka wa taala inna allaha taala mi nga xam ne moo kawe te sori lépp loo xam ne moom la xamul dara di ko jéem a bokkaalee la ko boole waaw ëppante nag li nga xamante ne moom la xamul dara di wax borom boobee di allah farada dafa farataal faraida ay farata waaw yoo xam ne da koo def ne lii samay farata lañ yu ma leen teg yéen jaam yi ngir ngeen nekk ci ba kere ngeen di faatu fala tudayyi'uha yeneen saa saa am ne ha kon nag bu leen ko neenal de waaw obligation yooyee bu leen ko neenal di ko négliger jàpp ne daal bu la neexee def bu la naqaree doo def déedéet mu ne benn ngoo waxadda ñaar waxadda xuduuda borom bi daa tëral ay dëxal def ay dëxal ay frontière yoo xam ne dane fii moom bu ko kenn dépassé fala ta'taduha kon nag bu leen ko jalgati bu leen ko jéggi fi leen borom bi yemloo yem leen foofee ñaara ngoog ñetteel wa harrama mu xaraamal ay mbir fala tantahikuha kon nag bu leen ko bëtt de yam ne xaraam na bu leen ko def loolu dëpp ko def ko mooy bëtt ko waaw laa taqrabu bu leen jege ke ñëw nag def kooku moom xadin taxaka ko xotti na xorma gi yàlla defoon ne lii bu ko kenn jege bu ko kenn def ñett ñeent wasakata ajiya rahmatan lakum mu am yoo xam ne ay mbir yu bari yoo xam ne borom bi joxewu ci benn àtte bu neewul xaraam na neewul dagan na neewul xaraam na neewul def leen nee leen bu leen def waaw loolu nag sharia noppi nga xam ne doo ñëw ci alquran fekk mu àddu ci lu leer naññ doo ñëw ci sunna fekk ci mu mu àddu ci ci lu leer naññ mu ne loolu nag rahmatan lakum la ngir yërëm leen la yéen jàmbi waaw ghayra nisyan du daa mbir yooyu yàlla da leen a fàttee ah ñu naan waaw fii nag vide juridique am na fi seelee laykaar banu laykaar ak seelee doomu aadama alayhi salaatu wassalaam ñoom législation yi ñu defal yëpp dañuy jekki yiñ dem am koo xam ne liñ naan vide juridique dafa am mooy am mbir na moo xam ne gaa yi kenn xalaatul woon mbir moomu bi ñuy defar luwaay am ñoo xam ne nag dañ fay profité bu dee am amu aminu alal la. bu ko defee gars yi dañuy gaaw fàtt foofu député yi gaaw il faut parce que cette d'argent kii kii waaye boobu c'est vide vide juridique daal vide juridique nag amul ci l'islam parce que alimul ghaybi wa moo ko teg ki nga xam ne moo xam kumpa ak li nga xamante mooy li ne fàng waaw ki nga xamante ne nii moo xam démb moo xam tey moo xam lii ñëw ëllëg kooku moo ko teg kon moom vide juridique mënula am ci ay mbiram muy borom bi azza wa lépp loo xamante ne nii neewul lii lu dagal lu lu farata la def leen wala dafa koo xaraamal wala nàngam ak nàngam loolu nekkul loo xamante ne nii boroom bi da koo fàtte mu ne déedéet wa mu noppi bañ a jox benn atte an asiya ci mbir yu bari waaye rahmatan lakum ndax yërmandeem gim leen yërëm ghayra nisyan tukkeewul ci ak fàtte waaw wa ma kaana rabbuka nasiya la borom bi wax ci alquran sa borom <laughs> masu la nekk te nekkul koo xam ne kuy fàtte la waaw kon nag yooyu nga xam ne da cee noppi ndax yërëm leen mu muy yërmandeem gu mu leen defal du tukkewul ci fàtte fala tabhasu anha bu leen ko jiix ah lii sax lan moo war a nekk ak thème quoi ci yoo xam ne yow gisoo nooy yoo xamante ne da sonal sa bopp wallahu taala alam mu ne xadiisum xasan lii de xadiis la boo xam ne xasan la de ku ko solo mu ne rawaawu solo naka Daaraqutni di al imaam ah, al imaam ad-Daaraqutni nu mu tuddoon al imaam Ali ibn al-Hasani Ahmad waaw ad-Daaraqutni bonkal <laughs> la woon bu mag Daaraqutni benn quartier la woon bu nekk Bagdad waaw comme ñu ne euh, à Villeurbanne quartier des Buères wala quartier des Tonkin wala quartier de la Doua wala ñu ne Caaroy Géej ah Caaroy Géej quartier euh, euh, alxaaji Makumba Silla rahimahullah yu mel noonu léegi ko dëkk foofu ah ñu koy woowe turu quartier boobu waaye waaye fépp nekk Caaroy Géej wala fépp nekk Villeurbanne wala quartier Aliya euh, fële ca Touba waxoo fi naan àlliya àlliya léeg-léeg buñ koy wax sax yow boo deful attention man nga bañ a def liaison que ne aliya aliya la jóge quoi <laughs> wala quartier xayra <laughs> waaw wala Paline ainsi de suite loolu lépp nekk ci biir Touba voilà léegi ku dëkk foofu ñu koy woowee quartier bu doon tudd comme bii la rek ak daraqutni ad-Daraqutni ponkal mu mag a mag a mag la boroom xam-xam bu yéeme. waaw te nekkuloon xadiis kese la la géeju woon ah gane àddina la trois cent six ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy moom waa kutubu waa sunanul arbaa imaam an-Nasaa'i moo ci mujjee gaañu imaam an-Nasaa'i trois cent trois ans après ci la al imaam ad-Daaraqutni daal di gane àddina génn àddina trois cent quatre-vingt-cinq ne woon imaamu jamono waaw moo doon boroom xam-xamu xadis bi nga xam ne incontournable de son époque ba léegi nii manoo tudd xadis te doo tudd al imam ad-Daraqutni allahu akbar waaw Ali ibn Umar ibn Ahmad Abul Hasan ad-Daraqutni rahmatullahi alayhi kon mu ne moom moo ko solo wa ghayru wa keneen ku dul moom ah léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo kaa solo imaamu Nawawi nee nañu wa ghayru keneen mais keneen kooku imaam al-Bayhaqi solo ko ci sunanam al-kubra sunanul Bayhaqi al-kubra moom daal dina koy indi waaye al-imaam at-Tabarani yu indi na ko tamit ci al-Kabir ah rahmatullah alayhim ñii ñëpp mën na ku nekk ci ñoom mën na nekk wa ghayruhu bi voilà ñoom ñii ñëpp ah, al-imaam al-Bayhaqi al-imaam at. Tabarani kanta al imaam eh, al imaam al hakim way dama ko doon fàtte <laughs> way ma ne al imaam al hakim sooy an-Nisaburi di sëriñ imaam al Bayhaqi moom la ñu waroon dañu ko tudd sax <laughs> way lii mooy la <laughs> al hakim mooy sëriñu imaam al Bayhaqi waaw eh, Abu Abdillah al Hafiz mi muy wax moom mii la waaw way man maa ngaa nelaw rek te sax ci yoonam la ko imaamul Bayhaqi jëlee imaamul Bayhaqi bi muy soloo xadiis bii nii dane axbarana Abu Abdillah al-Hafiz mooy al-Hakim an-Nisaburi saway oh. wa Abu Sa'id ibn Abi Amr te Abu Abdillah boobu mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad moo siiwee ci imaam al-Hakim an-Nisaburi rahmatullahi alayhi moom nag imaam ad-Daaraqutni moo ko magoon imaam ad-Daaraqutni wax nañ la trois cent six moom trois cent vingt et la gagné àddina moom al imaamu al-Haakimu génn àddina les années quatre cent trois am ñu ne quatre cent cinq wallahu ta'ala a'lam euh, léegi euh, kon euh, kon kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo muy al imaamu daar daaraqutni kon al imaamu al-Haakim al-Bayhaqi al imaamu at-Tabarani ci al-Kabir Mu'jam al-Kabir rahmatullahi ala al-jami' al-imam Daraqutni rahmatullahi alayhi mu ngoon di ci kiiwam di euh, sunanu Daraqutni ah kitabul makatib ar-rida ar-rida dañu ar-rida do ar-rida voilà o oh, ɓeela ko alimamu ad-Daaraqutni indi rahmatullahi alayhi mu ne haddathana al-Qaasim ibn Ismaa'il mu ne nettal nañu suñu sëriñ di al-Qaasim ibn Ismaa'il di al-Qaasim ibn Ismaa'il ibn Muhammad ibn Abaan Abu Ubayd moo doon dakkantalam al-Muhaamili ad-Dabbi gane àddina moom mi moom mi euh, deux cent trente-huit mais jële na ci sëriñu ñoom imaamul Buxaari waa kutubu sitta dañ ko gis léegi ci jàllale bi voilà Euh, moom deux cent trente-huit la gane àddina génn àddina li nga xamante ne nii mooy trois cent vingt-trois rahimahullahu taala léegi moom kon al-Qasim mu ne haddathana Yaqub ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Hasan al-Azraq mu ngi nii Yaqub ibn Ibrahim ah mooy ad-Dawraqi Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansur ibn Muzahim mooy al-Hafiz nekk frère ki nga xamante ne xam nga moom frère am Ahmad <laughs> ibn Ibrahim am nañu ne Ahmad moo gën a dëgër moo ko gën a dëgër mais moom mii mooy sëriñu waa kutubu sitta Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi moo doon jaay xadiis boobu rek ne woon xadiisu ku fi ñëw bala ngaa kii da ngay joxe diinaar waaw te sëriñ la ci ñoom imaamul waa kutubu sitta mooy seen seen seen seen sëriñ yooyu ñuy tudd naan Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn uh, kii uh, az Muhammad ibn Musanna ñooñu moom mii ci la <laughs> waaw muy Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah Abu Yusuf ah, moom kenn du ko laajte sëriñu waa kutubu sittamos ku dëgg ku laaj ne ndax dëgëram dañ lay àjjant <laughs> gane àddina cent soixante six génn àddina deux cent cinquante deux rahimahullahu taala rahmatan moom Seydina Yaqub ibn Ibrahim rahimahullahu taala mu ne moom la ci moom la ko jële waaye ak beneen sëriñ muy Muhammad ibn Hassan al-Azraq muy Muhammad ibn Hassan ibn Fayruz Abu Ja'far al-Wasitiyu ash-Shaybaniyu al-Baghdadiyu al-Barjamaniyu al-Azraqu at-Tajiru voilà rahimahullahu taala moom nag euh, mu ngi euh, euh, génn àddina li nga xam ne un an imam li nga xam un an après imam al Bukhari am na ñu ne loolu la moo amaana loolu nag moo gën a dëgër voilà deux cent cinquante sept imam al Bukhari deux cent cinquante six la génnaat moom deux cent cinquante sept euh, rahmatullah alayhi gis ne mooy ñoom seen tabaqa la bokkoon euh, nekk ku wóor kama qaala al imam al hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi léegi moom al Azraq <coughs> Abdullah kon ñaari sëriñam yi moom alqasim ibn ismail kon du ko jële ci ñaari nit yaqub ibn ibrahim ak muhammad ibn hasan al azraq qaala ñu ne rahmatullah alayhima ñu ne hadathana ishaq ishaq al azraq waaw ñu jële kuñ naan ishaq al azraq di ishaq ibn yusuf ibn mirdas al azraq al hafiz abu muhammad abu muhammad eh, rahmatullahi alayhi al makhzumi al wasit al qurashi al shami al azraq al a'ma al mahri gane àddina 117 génn àddina 100 94 rahmatullah alayhi nekk siqa kama qaala al imam alhafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi léegi nag euh, mooy ishaq al azraq qaala hadathana daawud ibn abi hind moo tax càllale bi ba fii daa set wecc <laughs> daa set wecc muy daawud ibn abi hind diinaar ibn azafir ñii ne ibnu tuhman la abou bakr ñii ne abou muhammad ñii ne abou ahmad al-qushayri mawla al-basri al-qari al-khurasani al-asl rahmatullahi alayhi Euh, euh, euh, génn àddina la 139 am na wute rahmatullahi kon moom nag moo ko jëlee ci ki nga xamante ne mooy Daawud ibn an Makhul mu jëlee ko moom Daawud ibn Abi Hind mu jëlee ko ci Makhul di Makhul ibn Abi Muslim Shahrab ibn Shadhil ibn Sind ibn Sharwan ibn Bazdil waaw <laughs> Kisra <laughs> am na maam ju tudd Kisra <laughs> Makhul <laughs> muy Abu Abdillah ñii Abu Ayyub ñii Abu Muslim ash-Shami ad-Dimashqi al-Harawi al-asl moom nag aslam bi dañ cee am na ñu ne nuubi la ñu ne non non non ci Xuraasaan la ah, waaye loolu lépp sindii ah ñii ne hindi la voilà ta'ala alam di nekkoon Dimashq bilaadu Sham ak Misr ah, muy Makhul mu siiw mi rahimahullah génn àddina 112 voilà moom fiqa la koo xamante ne lu kubba kasirul irsal irsal ku bari woon lu mu doon yoor ay xadiis la lu mu doon def mursal waaye fiqatun faqih la boroom alxaafis na xajar wax rahmatullah al maqul moom moom siiw la moom ay caal ay xadiisam ñu ngi ci euh, yi tamit waaye bu fii nii baax na léegi nag mu def an abi Sa'laba al-Xushani moom moo ne an te maqul jotewul abu Sa'laba c'est ça voilà après euh, <laughs> nga ne ma ah déet yow Imaamu Nawawi ne hadith hasan la <laughs> nga bu ah, <laughs> doon càllale bii kese mooy daa am rupture hasanun li ghayrihi la te dinañ la wax lu tax insha allah mooy li wax noonu la mais li ghayrihi dafa nekk hasan ndax yeneeni hadith mais bu doon yeneeni yoon ak yeneeni kii yum jaar ak yeneeni saxaaba yu soloolu mel nii sinon bu doon bii kese la moom hadith bii wérul waaw parce que makhul rahmatullah alayhi jotewul ki nga xam ne mooy sayyidina wa mawlana abu Sa'laba di abu Sa'laba al-Khushani waxoon nañ la turam lañ ci wute am na ñu ne Jurthum la comme ni Imam an yu wax léegi rahmatullah alayhi am ñu ne mukk Jurthuma ñii ne Jurthum wala Jurhum ah, ah, ah am wa ñeneen wax yeneen wax wax yoo xamante ne ni yu bari la waaye wallahu taalaa a'lam li mu siiwoon daal mooy abu Sa'laba moom loolu moo doon dàkkantalam te loolu la gënoon a siiwee alxushaniyu uh, uh, radiyallahu taala anhu di saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam am nañu ne la soixante-quinze la génn àddina am ñu ne mu ko ah, njaal beenu xilaafa ah, uh, fi nga xamante ne mooy Muawiya mais loolu dëgërul voilà waaw lu mu ci man di doon soixante-quinze bi de toute façon mag xawul jotewul waaw c'est ça léegi nag nga ne ma léegi nag léegi kon abi Sa'laba xaaraa pour na ñëw noonu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullah an abi Sa'laba al-Xushani radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala farada faraa'idan falaa tudayyi'uuhaa wa harrama hurumaatin falaa tantahikuuhaa gis nga fii wa harrama waxul ashyaa mais hurumaatin voilà borom bi xaraamal na ay yu moo xam ne leen a xaraamal fala tantahikuha bu leen ko xotti bu leen ko bët wa hadda huduudiha hmm? mooy hadda huduuda bi moom la mujjee que fële ci Riyad bi yam farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda huduuda fii nag ah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama hurumatin fala tantahikuha wa hadda huduudan falaa ta'taduuhaa wa sakata an ashyaa'a min ghayri nisyaanin falaa tabhasuu anhaa mu ne lii lafdu Yaaqub lii kàddu yii nag sa Yaaqub ibn Ibrahim moo ko ndee nii Allahu akbar Allah okay mu ne lii moom kàddu yi ki nga xamante ne mooy Yaqub ibn Ibrahim la noonu la ko kon imaam ad-Daraqutni noonu la ko léegi hadith bi euh, comme liñ la wax léegi euh, que ne bon makul jotewul kii ah waa léegi kon moo tax al imaam kii euh, nu mu tuddati al imaam al hafiz Zaynuddin kii Ibn Rajab al imaam Ibn Rajab. <laughs> alhambali rahmatullah alayhi ci jaami'ul ulumi wal hikam bi muy sara hadith yi nga xamante ne mooy al arba'in an-nawawiyya yi ak moom yim ci yokku quoi eh, moom eh, moom nag eh, kii la ahmad la tudd kii kii Shihab ibn kii la nu mu tudd maanaam <coughs> ibn Shihab <coughs> voilà moom mu ne bi muy sara hadith bi mu ne lii nag lii mu lii lii lii nii xadiis bii nii mu ne hada xadiisun min riwaayati Makxuul an Abi Sa'labata al-Xushani wa lahu illataan mu ne lii xadiis la boo xam ne dafa bokk ci Makxuul mi mu jëlee ci Seydina Abu Sa'labata al-Xushani radiyallahu anhuma wa lahu illataan am na ñaari illa am na ñaari problème xadiis bi am na ñaari problème moom xadiis bi am na ñaari ñaari problème ihdahuma bu njëkk bi anna maqhulan lam yasihha lahu sima sama'un an abi Sa'laba première moom lañ doon sànq walee wérul que ne maqhul dégg na ci sayna Abu Sa'laba al-Khushani benn mu ne kadhalika qaala Abu Shahr ad-Dimashqi loolu la Abu Shahr ad-Dimashqi wax wa Abu Nu'aym al-Hafiz al-Asbahani tamit loolu la wax ghayruhuma ñeneen ñu dul ñoom benn problème bu njëkk baa ngo wa thaniya deuxième problème bi anna waxtulifa fi raf'ihi wa waqfihi ala abi Sa'laba mu ne beneen bi mooy dañoo wute boroom xam-xam dañoo wute hadis bi Seydina Abu Sa'laba moo ko wax wala est lii da koo yëkkati ba ci yonent bi saa saa wala waxu boppam la loolu beneen affaire la mu ne wa rawaahu soloo na ko ba'duhum ñenn ñi an Makxuul an qawlihi ñenn ñi dañ koo soloo jële ko ci Makxuul muy waxu Makxuul ci boppam laakin mu ne waaye qaala ad-Daaraqutni al imaam ad-Daaraqutni mi imaam an-Nawawi wax loolu moo tax imaam an-Nawawi bi mu ñëwee waxul ne rawaahul Haakim rawaahul Bayhaqi mais mu ne rawaahu ad-Daaraqutni xam nga lu tax parce que qaala ad-Daaraqutni moo imaam ad-Daaraqutni dane al ashbah bis-sawaab al-marfuu' li gën a niru ci li gën a jub ci xadiis bi tam mooy an-naaqidu waaw naqat bu mag bi waaw nga xamante ni mooy euh, kii yooyu. nga xam ne lan lañ leen di woowe ñooñ nga xam ne boo mooy vraiment xool boroom xam-xam yu mag yi seen téere yi xoolaat ko réviser waat xoolaat bu amee yenn yoo xam ne ci càllale yi jàpp na ne te loolu def ci saxiixa yi ah euh, voilà que ne kii moom ñu dugal fii te pourtant ñoom sax yi rek la ñuy kii ñu wóor kese des na kii kii nàngam ak nàngam yooyu al imaam ad-Daaraqutni moo ciy sëriñ bu mag bi mu ne nag al ashbahu bi sawaab li gën a niiru li gën a jub mooy al marfu mooy xadis bii yeneen saa salaam wax ko loolu moo gën a jub qaala ba pare mu ne wa huwa ashhar te loolu moo gën a siiw. imaam al al ibn rajab rahimahullah al hanbali mu ne wa qad hassana ash-shaykh rahimahullah hadha al hadith mu ne ash-shaykh imaam an-nawawi la ci tudd jublu sëriñ bi de ah daal dinay xasanal ne xasan na xadis bi waaw. mu ne wakada li ka xasanahu qablahu alxaafiz abu bakr as-sam'ani fi amali mu ne du moom kese moo fi yiiru naka noonu al imaam euh, alxaafiz abu bakr as-sam'ani ci amali wam yi moom daal dina koroñ euh, xasanal mu ne waqad rawaa maana hadha al xadis marfu'an min wujuhin uxar mu ne waaye maanaawu xadis bi looloo tax mu gën a dëgg ndax yoon yi dañoo bari yu ñëw solo nañ ko ci loo xam ne lu ñu yëkkati la ba ci yeneen saa salaam ci yeneen i yoon mu ne mu commence xarrajahul Bazzaar mu ne al imaam al Bazzaar génne na ko fii musnadihi ci musnadam bi wal Haakim ak imaam al Haakim rahmatullah alayhima min hadith Abi Darda ci hadith Seydina Mawlana Abu Darda radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu mu ne ndax yeneen mu ne foofu yeneen ci baal yi saa salaam Seydina Abu Darda Uwaymir mu ne radiyallahu anhu mu ne yeneen ci baal yi salaatu wa salaam nee na qaala nee maa ahalla allahu fi kitaabihi fa huwa xalaal wa maa xarama fa huwa xaram wa maa sakata anhu fa huwa af faqbalu min allahi aafiyata fa inna allaha lam yakun liyansa shay'an thumma tala hadihi al-aaya wa maa kaana rabbuka nasiya voilà mu ne lii la wax mu ne yonent bay saa saam nee na maa ahalla allahu fi kitaabihi fa huwa xalaal lépp lu yàlla danga na ci téereem bi alquran loolu mooy li nga xam ne dëgg dëgg mooy li dangal wamaa xarama lu mu xaraamal fa huwa xaram loolu mooy li xaram wamaa sakata anhu lépp loo xam ne rek da cee noppi fa huwa afuun loolu lu mu jéggale la mooy da leen koo bàyyee faqbalu min allahi aafiyata loolee mu leen bàyyee defal leen ci piir akuk aafiya akuk lu leen xam ne man ngeen a def waxu ci dara mooy c'est permis nangu leen fa inna allah ndax yëgleen ne borom bi tabaaraka wa taala lam yakun li yansa shay'a nekkul mukk kuy fàtte dara mu ne ginnaaw gi yonent may saa saam jàng verset boobu nekk ci suuratu maryam alayhi salaatu wassalaam wa ma kaana rabbuka nasiya mooy sa borom nekkul koo xamante ne kuy fàtte la waaw kon benn ngoog bu niroog suñu xadis bi mu ne wa qaala al-Haakim sahihul isnaad mu ne imaam al-Haakim mi ngi ko solo dana sahihul isnaad la càllale bi wér na mu ne wa qaala al-Bazzaar isnaaduhu saalih imaam al-Bazzaar ñoom ñaar ñu ko solo moom dane saalih lu baax la voilà mu ne waqat dëgg-dëgg xarajahu génne na ko ad-Daaraqutni xadiis boobu ak Tabaraani boobu d'abord wa ad-Daaraqutni ak imaam ad-Daaraqutni rahmatullahi alayhi imaam min wajina xara ci beneen wàll an Abi Dardaa jële ko ci Seydina Abu Dardaa an Nabi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah bi misli xadiis Abi Sa'laba waaw ci Abu Dardaa comme ni ko ñoom imam al-Bazzar al-Hakim ñu soloowe waaye ba léegi mu jaar ci Abu Darda mu jële ci yonente mu mel ni hadiis yi naaw mawlaana Abu Sa'laba al-Khushani radiyallahu anil jamii' mu ne wa qaala fii wax na ca jeexitalu hadiis boobee rahmatan min Allah faqbaluha ne yooyu mu noppi addu ci yërmande la ngir yàlla nangeen ko nangu yéen jaam mu ne waaye bu dee sanadu imaam at-Tabarani beeg ad-Daraqutni walakin isnaaduhu da'if ñoom seen tallale voilà mais bële ci kaw wér na mu ne wa xarajahu Tirmidhi al Abu Isa solo na ko Ibn Maaja ak al imam Maaja rahmatullah alayhi min riwaayati Sayf ibn Haarun ci riwaaya boo xam ne càllale Sayf ibn Haarun an Sulaymaan at-Taymi mu jële Sayyid Sulaymaan at-Taymi mu jële ko Abu Usmaan wa Salmaan Ah, al-Farisi radiyallahu anhu kon beneen saxaaba ginnaaw Abu Darda mooy xaritam ba <laughs> ah, muy ah, mu ne Salman mu ne radiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañoo laaj Yonent sallallahu alayhi ci lu jëm ci beurre yi ak yi nga xam ne mooy fromage yeeg yooyu nga xam nag yenn yére yi nga xamante ne eh, dañ koy jële ci réew yi nga xamante ne eh, réew ñi nga xam ne dañuy jullit genre majusi waaw fa qaala mu ne alxalaalu yeneen saa saam ne li dagan maa axalla allah fi kitaabi mooy li yàlla daganal ci téereem wal xaraamu kantaale xaraam maa xarama allah fi kitaabi mooy lim xaraamal ci téereem wa maa zakata anhu fa huwa mimma afaani comme bee wallahu taala alam